ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim yaa ukhta haaruuna maa kaana abuuki imra'a saw'in wa maa kaanat ummuki baghiya kon suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci ñaar fukkeelu laaya bi ak juróom-ñett ba léegi di nettali nettali sayyidatuna Maryam alayha salaatu wassalaam te turu fii nii la tubbee li nga xamante ne mooy suru laaya bi muy turu muy turu saar bi kon nag gis nañ bi nga xam ne ci la am doom ak li ko Seydina Jibril wax ba ko matu gi dikkalee malgré loolu dana ko gë pour gësëmal yëngalal yàllan dattu garab gi loolu mooy borom bi lu muy defal jaam it dina ko mooy sabab lu dina ci am kon nag mbir maa ngi noonu la de kon nag bi nga xamante ne nii ci la indil ki nga xamante ne mooy liir bi nag gaay bi ñu ko gisee ñu ne é ne ko yow yaa maryamu yow maryam mii kat alayhi salaatu wassalaam yow kat indi nga fi laqad jiti shay'an fariya indi nga fi mbir moo xamante ne nii muy yéemee yéeme nag te garaaw la yaa uxta haarun ñu ne ko hee yow ki nga xamante ne nii yow yaay seeru Haarun loolu nag est-ce que Haarun mii muy wax moom daa nekkoon frère am dëgg-dëgg am ñu ne ñoo moom ñoom ñoo bokkoon yaay am ñu ne déedéet ñoo ñoom moom ñoo bokkoon ki nga xam ne nday ak am ñu ne déedéet waa baax la woon rek yoo xam ne dañ koo xamoon ci cellte foofale ca waa banu Israil alayhi salaam moom nag comme que moom nii dafa selloon moom sayyidatu Maryam nekkoon koo xam ne ku ñu xama woon ak baax la léegi nag ñu ne ko ah kon nag moo tax ñu koy askan askanele koo kële nga xam ne ku ñu xame woon ci mbaax la bokkoon ci waa banu Israil am na yeneen wax waaye yii moo yi ci gën a siiw ñu ne ko yaa waxte Haaruna am ñu ne mooy yonent bi rek Seydina Haarun alayhi salaam parce que moom mii sët la ma sëtam la mooy mooy daal yow daal ki nga xamante ne mbokkum Haarun mooy daal doomam sëtam bi nga xamante ne yow mii de maa kaana abuki imra saw ah sa baay di Imraan de nekkuloon nit koo xam ne da doon da doon jaay boppam de nekkuloon nit ku ñu xame woon lu yées ci wàllu sëy mukk aka baaxoon sa baay de wa maa kaanat ummuki baghiya te sa yaay di Hanna ah Hanna de moom aka baaxoon radiyallahu anha nekkul loon koo xam ne ku woyofoon sër la de te nekku loon koo xam ne bagiya ku doon jaay boppam la nekkul woon prostituée kon nag lii de boo ko fi indee dina yéeme lool fa asharat ilay comme ko waxoon na suñu Seydina Jibril ci ndigalu boroom bi waxoon na ko ku wax ak yow boo ko ëndee nit ñi koo gis ci nit ñi mu lay laaj rek nee leen man nazartu lirrahmani sawma mooy ne man damaa nizar sama bo sama borom sawma woor mooy woor googu mu dekki mooy lan mooy du ma wax ak nit ñi insi yaa benn nit du ma ko wax ak moom moo tax bi ñuy waxee lool mu daal di leen joxoñ nag fa asharat ilay mu daal di joxoñ ki nga xamante ne nii mooy liir bi nag daal di koy joxoñ fi nga xam ne fa la ko tëral noonu le ñépp nag di xool kaaqaalu gaay ne ko moo way kayfa ana naka nukallimu la ñuy wax ak man ka nga xam ne kaana moom dafa nekk fil mahdi ci berceau bi sabiya nekk xale nekk ci berceau koo xam ne liir bu tooy xepp nekk fii nga xam ne fi lañ ko lalal ci berceau bi mu daal di tëdd nan nga ñuy joxoñe ngir mu wax ak ñun xaala bañ waxee noonu ba mu ba joxoñee noonu ñoom ñu wax lii rek liir ba daal di wax ne xaala mu ne inni man mii ngeen di dégg di ma gis muy liir bi alhamdulillah abdullahi jaamub yàlla laa duma jaamu kenn jaamub yàlla laa de ataaniyal kitaab nii laa nekk li nga xamante ne mooy bébé nekk ki nga xam ne liir waaye borom bi jox na ma li nga xamante ne mooy téere bi loolu nag am ñu ne mooy xam-xamu tawraat la ko xamal bi nga xamante ne nii moom Seydina Isa mi alayhi salaatu wassalaam ci la nekkee li nga xam ne mooy liir nii ci la ko joxe li nga xam ne mooy téere boobu daal di koy xamal am ñu ne déedéet mooy l'injil bi nga xam ne moom la koy jox après muy l'évangile waaye wuute nag yi nga xam ne moom la ñuy dégg léegi de ay selon diw diw yooyu moom sori nag li nga xamante ne nii moom la Seydina Isa alayhi salaam ne woon te moom la fi di woon kon nag aataaniyal kitaaba sama borom boobale moom de jox na ma téere bi wañaala nii te def na ma man mii liir bii ngeen di dégg di ma gis nabi yaa def na ma yonent de wañaala nii te def na ma ba léegi mubaarakan ma nekk koo xam ne ku barkeel laa borom bi moo ma barkeel barkeelal samay mbir ak samay lépp way na maa kuntu fu ma man di nekk rek barke daf may topp wa awsaani te dénk na man ak yiiw mooy dénk na ma moom borom bi tabaaraka wa taala digal ma ma nekk ci taxawe ko bi salaati ci julli ndax moo gën rëy lépp comme nañ la ko waxe woon ginnaaw seede boroom bi tabaraka wa taala ne moom dong lañ war a jaamu kenn du ko bokkaale julli moo ci tegu moo tax mu ne waaw saanii mooy yi mu ko fi mu daal di koy dénk bi salaati ji julli wa zakati ak li nga xam ne mooy di saraxe tey génne zakat mooy di saraxe lépp loo xamante ne nii lépp loo xamante ne loo mën a dimbalee sa mbokki jaam yi rek borom bi daal ni mu ne koy digal tama ci mu nekk goo xam ne bu ma war a taxaw la maa dumtu hayya fekk maa ngi dund lii moom mooy trajectoire bi mu waxoon ca saar bale ñu génnoon ci Seydina Taaha alayhi salaatu wassalaam ne woon falaa yasuddannaka anha man laa yu'minu biha ngalawaay bu mu la ci dëddale de koo xam ne gëmul lii moom bu la ci dëddale mooy programme baa ngi moo tax Seydina Isaa ne man de julli la ba jox daal di mu koy dénk digal ma ko ma koy def ak bi génne zakat ak yi topp ci ñoom maa dumtu waaye daa tudd yi ndax ñoo gën a pon ñoo gën a yeneen yépp maa dumtu hayya fekk maa ngi dund nag wa barram bi walida bi walidati waaye borom bi dafa maa def man mii liir bii ngeen di dégg ma nekk koo xamante ne nii ku baax laa bi walidati ci sama yaay yii ngeen di gis muy sayyidatu Maryam mi ak borom di def na ma nekk ku baax ci moom de walam yaj'alni ta borom bi defuma jabbaaran ma nekk koo xam ne kuy rëy rëy lu la shaqiya ba pare nekk koo xam ne ku texee di la ba pare di ñàkk teggin ki nga xamante ne nii mooy ay waajuram ak mbindeef yi ba pare nekk koo xamante ne nii ku texee la ndax mooy borom bi tabaaraka wa taala borom bi defalu ma loolu de lin ma defal daal mooy yiw gi de baax ci samay waajur ak mbindeef yi waaye deful may rëy rëy koo xam ne ku texee di ak mooykatu borom bi wasalaamu jàmm yi mu ngi ànd ak man mooy tukk mooy mu ngi tukkee ci borom bi mucc ak li nga xamante ne mooy jàmm alayya mu ngi ci man liir bii ngeen di dégg yéen mbooloo mi ma wulitu bés bi nga xamante ne nii ci laa juddu wa yawma amutu ak bés bi nga xam ne ci laay génn àddina de wa yawma ak bés bi nga xamante ne nii ub'asu ci lañ may dekkale hayya ma nekk koo xam ne damay dund kon nag leeral na leen fi léegi ne moom du borom waaye waa banu Israil wala ñi nga xam ne mooy karcaani ñu bari ci ñoom ñu ne yàlla yàlla la wal billah gannaaw gi suñu boroom ne daalika naka nii Isa ibn Maryam mu ne naka nii nettali Seydina Isa ibn Maryam a ngi mooy nii la juddoo fii la mel fii la jaar qawla alxaqi alladi fiihi yamtaruun lii de mooy kàddu dëgg yi nga xam ne ñoom yéeféer yi ñoom yéeféer yi chrétien yi rawatina ñoom ñi nga xamante ne waa jàngu bi day fiihi yamtaruun ak ñi nga xam ne gëmuñu ko ak ñi nga xam ne ci yahuud yi ñooñu ñoom nga xam ne moom kese lañ bañoon ba ne woon sax dañ koy faat ñoom de ci mooy histoire ma ngi leer na borom bi daal dina koy rëdd fii wax ko mu leer nañ ñoom nag ñu nekk ci ñoom nasaraan yeeg gaa yoo yële di daal di di di ci tik si ki sàkk ci ay mbiram naan borom bi mooy baayam wala yaadu billah ak yu mel noonu wallahi kadabu wax nañ loo xamante ne wute naag li am kon nag suñu borom ne maa kaana lillah warul da la nekk dafa job lillaahi ñeel borom bi tabaraka wa taala an yattaxida min walad muy jàppe doom xam nga karcaan yi dañ lay wax naan nooñun waxuñu ne borom bi daa jur doom comme ni nit ñi di jure doom waaye mooy dafa adopté doom waaye ñu ne leen mais du jooju rek tuutee des asamaan yi daal di ciy xare ngeen naan malan yéen xanaa xamu ngeen li ngeen di wax borom bi lan la wax an yattaxida dafa jomb borom bi muy jàppe doom koo xam ne da koy jàppe doom waxuma lan waay yoon loolu lañ wax ngeen nan lan subhaanahu gàcci ngaalaama moom ida qada amra bu nammee benn mbir moom daal lan lay def bu nammee benn mbir bëgg mu nekk daal di koy dogal lan la ci lan la tegu dogalam boobu ko nammee mooy la mu nam mu daal amran mooy fa innama yaqulu lahu li am ba des mooy daal day wax mbir moomulee kun nekkal fa yakunu bu ko defee mbir ma nekk wa inna allaha ta sama borom moom ak ñoom ba léegi ne borom boobu ma def nii rabbi mooy sama borom de wa rabbukum ta mooy seen borom kon man maa nekk ki nga xam ne mbinde mooy mooy mooy borom laa bamoon bàyyi leen trinité laa wax bàyyi leen naan saalisu euh, euh, salaasa naan yàlla mooy ñett ci ñetti yàlla yi mu ko bàyyi leen loolu inna allah dëgg-dëgg borom bi rabbi mooy sama borom man isa alayhi wa rabbukum ta mooy seen borom fa'buduhu na ngeen ko wéetal ta bu leen bokkaale keneen de hada lii ma leen wax siraatun mustaqim mooy yoon wu cow wooral li nga xamante ne nii ci mooy jëme àjjana waaye mooy yoon woonu ngërëm nga xamante ne nii fa amee ngërëmu borom bi te yoon wi nga xam ne moom la yonent yi alayhimu salaatu wassalaam yi fi masa jaar yépp ci yoon wii la mooy wéetal borom bi tabaaraka wa taala faxtalafal ahzaabu léegi nag ba mu génnee ba mu nekkee mag ba noonu ba daal di nekk ci kaw suuf ba daal ba dem léegi léegi nag nit ñi nag mooy kuréel yi mooy kuréelu yéeféeru chrétiens yi nga gis seen biir ñu nekk ay pàcc-pàcc yu bari ñu wuute al ahzaabu pàcc bay min baynihim seen diggante way naan moom yàlla la ñii naan déedéet moom doomu yàlla la wal iyaadu billah ñii na ñetteel la ci yàlla weeg yu mel noonu loolu lépp nekk ay nari neen fa waylun toskare fa waylun xurumbugal fa waylun kuk lilladina kafaru ñeel na ñi nga xamante ne ñoo weddi min mashhadi yawmin azim ci fekk mooy mooy mooy mooy mooy mooy taxawaay mooy teewwaay yawmin bés ba nga xamante ne nii azimin gu màgg lay doon muy muy lan muy yawmal qiyam bu ñu génnul ci lii bés boobu nga xam ne moom lañuy ñuy teewe bu boobaa dinañu gis nga def teewe la nga xam ne mooy la nga xam ne mooy mettit ya